a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu kon mhm. ñëwaat ci cours bi mhm. an-nahwul maysûr mhm. léegi kon ginnaaw bi ñu gisee kii bi conjugaison bi pronom personnel yi kon tey verbe bi moo ci des verbe bi ñu noonu muy verbe fa'ala waaw verbe fa'ala moom la conjugué. Mm-hmm. ndax boo fàttale ko ñu ngi ci al fi'lul maadi yi. le verbe passé. léegi waxoon nañ ne mooy bépp verbe boo xam ne day tegtale. Mm-hmm. ci jëf joo xam ne walla état boo xam ne dafa xew ci lu weesu. comme bu ma nee. Euh, demoon naa fa ci suba. Mhm. loolu mooy affaire bi kon ci suba la xewoon. Mhm. wala dafa meroon. Mhm. saa bu ma ko gis yi dafa meroon mooy loolu weesu na du léegi du suba. loolu état la dafa meroon état la demoon naa fa lool action la. mooy yooyu il mu xew ci lu weesu woon. léegi nag ginnaaw bi ñu gisee pronoms personnels yi. nga xam ne kon tey li ci des mooy verbe bi. moom verbe faala la joxe. léegi. pronoms personnels yi gisoon nañu waaw ana pronoms personnels yi ana mooy man waaw léegi peut-être duñu suivre kii bi mm-hmm. Mm-hmm. mais dinañu dina dinañ après anta waaw ah. mooy. moom mooy yow. mooy mooy yow. voilà tu. waaw ah. tu masculin. waaw tu masculin. anti. mooy tu féminin. tu féminin. waaw. Euh, anti waaw ah, nañ jël yi nga xam ne. Mhm. ñu ngi fi d'abord antuma ndax en général ana li ñuy def mooy ana mooy ñoom nii lañ koy wax ana anta anti huwa hiya huma huma antuma antuma hu antum antunna hum hunna nahnu mais noonu te mu xaw a kii nañ jël yi nga xam ne ñooy ñi fi présent yi ñi fi ñu ñu booleen ana te ana après nahnu mën na ci wetam an antuma mooy duel bi am nañu anti am nañu anti dañuy am antuma antuma ñoom deux lañu mais daanaka mën nañ leen def benn ndax seen seen conjugaison mhm. du changer ñoom seen conjugaison voilà seen conjugaison du ak antum ak antum mooy vous an antum ak ah. antunna mhm. na mooy el mooy mooy il non vous féminin waaw ah. antunna mhm. léegi ñi ñooy présent yi nax nu mooy nekk fii en général gars yi bi dañ koy def ci mën nañ ko def fii comme ça pour simple parce que nax nu mooy nu waaw mooy nu nax nu euh, voilà nax nu léegi Euh, léegi nañu commencé ci ñi mooy ana damay am ana verbe verbe bi mooy lan d'abord loolu la ñuy jëkke mooy fa fa'ala comme bii ni def lii mooy ah moom lañuy ñuy wax équivalent wam ci français moom lañ naan mooy verbe le verbe à l'infinitif fa'ala mooy kon bu ñu ñuy def conjugaison verbe bi ñu lay jox noonu mhm. man nga ko man nga ne loolu mooy infinitif u verbe bi ñu bëgg nga conjuguer ko mhm. sauf que même en arabe loolu réellement ça n'existe pas mhm. infinitif amul infinitif xam nga infinitif en français bu ma la nee verbe manger mooy mënoo cee dégg diw lekk na wala ñun lekk nañ mooy moom daal di nga xam ne verbe la c'est un verbe et puis c'est le verbe premier groupe voilà di nga loolu di nga ko ci xam mais quant diw moo def jëf ji doo ko ci xam alors que arabe nag rien que buñ la defaloon akala xam nga sujet bi sujet bi di nga xam ne moom mooy huwa xam nga ne masculin la singulier la lool xam nga ko ba pare nekku fi waa ji ci akala rek loolu ñu ne la infinitif loolu lépp xam nga ko ci xam nga ne tamit au passé la du présent du futur te du luñ joxe ordre tamit d'accord donc en fait boo xoolee. Mm. Euh, verbe en arabe kon moo gën a explicite. voilà il est beaucoup plus démonstratif. on apprend voilà. de si, choses bu nekkee par exemple c'est un verbe. comme yi kii en français. d'accord loolu moo tax mais nag pour simplifier surtout ñi nga xam ne dañuy def français francophonie dañ leen di wax waaw léegi yii ay infinitif lañ jàpp leen ne rek infinitif la pour mu yomb. Uh-huh. mooy verbe bi comme ma nee jalasa nañ naan la mooy infinitif verbe toog na qaada wala akala shariba yooyu yëpp dama naan la infinitif. sauf que en réalité. waa kay léegi nag après fii sax di nga ko xam. ndax ñu ngi ci fin le madi lañ nekk kon dina gina a leer. waaw dina gën a leer léegi. waaw. Euh, la kon mooy verbe bi. mooy verbe bi trois euh, trilitère la mooy dafa composé wu ak trois lettres. waaw fa. ak la. lool benn la. waaw lii verbe simple la ndax du verbe composé léegi kon mooy ñun conjugaison bi ñuy def nii verbe simple yi la def en tout cas ñoom sax ñoo gën a bari ñoo gën a siiw. la kon dafa composé ci trois lettres léegi ñu ne ma conjugué ko dama naan ana fa'altu léegi procédé procédure bi nan lay demee. waaw loolu laa bëgg a comprendre parce que da ngaa commencé conjuguer te expliqué voilà ni muy demee. Euh, bu dee ñii. dañuy am fa kon lii mooy fa'ala lii mooy verbe bi. Mhm. verbe baa ngoog mhm. léegi bu may conjuguer ñi ana anta ak ñi mhm. ana lii nii de toute façon yaa yaa yaa ngi ci fi'l maadi te ana mooy ñoom ñëpp ñii ñii c'est des pronoms qui sont présents. présents actuels. voilà au moment où on mu ngoog waaw léegi nii laa koy conjuguer. ak verbe bu man di doon ci verbe simple nii laay def damay dindi lii. lii moom laa remplacer mu nekk ci ligne bi dama koy tàllal waaw après kii nii ma def ko sukkoon après ma yokk fii comme bu dee ana waaw tout tout moom foo ko gisee ci conjugaison mooy kii wax la mooy man la léegi yi ci des yomboon anta damay dindi tu bi def ta anti ma dindi ta bi def ci an ta kon faal ta anti faal ti antuma faal tuma mooy lii laay jël fii lii lii laay jël gis nga lii moom laay dagg fii di ko dugal ci ginnaaw bu ma defee procédure bi def sukkoon dindi kii bi def ko sukkoon léegi lii laay jël anta kon ma jël lii faal def naa ko pare mooy li ma ma jël ta ti tuma tum tunna voilà loolu pare nga ci. <laughs> moi <laughs> ah, kii moom non fi'lu maadi moom. moom moo gën a yomb léegi. nax naxnu moo ci des. nax euh, naxnu moom moom du du d'accord ak hmm. moom da koy bàyyi faala lañ waxoon léegi nañ dellu ci lim meloon. nii waaw bu dee naxnu da ngay def fii nax nab yi ngay jël indi fii. mais sukkoon bi tey fii day nekk nafa lu nga def fii damma fin bi chaque fois da ngay def damma bu la neex boo nee nafa la tamit mais nafa lu la ñuy wax mais boo nee nafa la pro liñ soxla mooy xool fii est-ce que. Euh, nuun bi def nga ko fi. waaw nuun bi mooy nekk ci kanam. donc en fait bu nekkee yeneen. non non non man maa ngi juum non non lii présent la maa ngi maa ngi nelaw. xam nga nooy def. ah yow instant ni <laughs> yaa ngi. non kooku mu daari la bu dee kii nax nu. waaw voilà moom procédure bi ngay téyewaat liñ la waxoon après nga yokku fii naa faal naa ak verbe bu man di dem ndax bi ma wax sànq boobu mooy présent mooy bu dee euh, comme ana afaalu. Mm-hmm. boobu mooy al mudaari. Mm-hmm. boobu laa juum ne sànq mais nabi du nekk pro mooy kon nañ jàppaat mooy verbe bu nekkee nii fa en la fa en la ma bëgg ko conjuguer au passé li may def ay ana anta antuma ba nax nu nii présent yi lii laay jël def ko al non sukkoon labi laay labu nekk ci fin lettre boobu moom laay dindi def ko sukkoon lii nii lii ma tàllal ko la bi mooy fi mu dama koy tàllal après faal ana bu dee man moom tu ngay am ak nu man di demee boo defee tu ñi ci des yii ngay indi di dellu ba mu des nax nu kon nax nu ak ana ñoom ñooy kii bii na ngay def naa faal naa mooy nax nu. nax mu faal naa. nax nu faal naa moom. xoola procédure bi kon lii la après lenn rek ay changer yii moom yomb na ndax tey ngay indi mooy ni mu fe jeexe fii moom ngay indi boo defee àll fii après moom ngay indi ta faal ta faal ti faal tuma faal tum faal tunna mu des anaa bi faal tu moom à chaque fois tu lay doon nax nu bi da jël faal naa naa naa rek ngay yokk moom naxnu il faut nga yokk naa naa rek ngay yokk ak nu mu man di demee da ngay yokku naa pour mu mooy mark kii nu mu tudd bu dee euh, mooy nu mhm. léegi nga seetlu benn affaire mooy bu dee ci pa euh, kii verbe passé yi lañuy ñuy conjuguer di kon verbe bi la ñuy conjuguer au passé liy changer ci kanam la hmm. mooy liy changer fin wu leetre dernière lettre bi moom la ñuy changer. Mhm. def sukkoon. léegi yeneen yi mooy liy yokk fii lay yokke mhm. mais du yokke ci kanam. loolu mooy bu ne fi'lu maadi. fi'lu maadi liy cha liy yokk ca gannaaw lay yokke du yokke ci kanam jamais ci kanam. léegi procédure bi xaw ma leer na am leeru. léegi. waaw pour pour xool est-ce que comprendre naa léegi bàyyi ma changer verbe bi. voilà ma jël ma jël akala par exemple. voilà. Mm-hmm. day marché. waaw waaw dem moom moom régulier la. waaw moom bokk na ci yële ndax mahmouz la. mais garaawul dem man ngaa dem boobu dina baax. Mm. demal. ana. Mm-hmm. akaltu. voilà. anta. Mm-hmm. akalta. voilà. anti. akalti. demal antuna. antunna. an an tunna. waaw akal. akal tunna. voilà waaw. antum. Mhm. akal tun akal tum. waaw. Mhm. Eh, antuna. boobu ah. mooy yii def nga ko. bii nga njëkk a wax. waaw bii mooy ñoom moom nga njëkk bii. baax na wax nga ko. baax na léegi mu des nax nu. nax nu. nax nax nu. Mhm. akal naa. voilà nahnu akal naa. jeex na akal naa baax na. léegi loolu boo ko mënee verbe buñ la joxati loolu ngay wax mooy verbe yi nga xam ne bokkul ak comme bi ma la waxoon jaa ndax jaa am moom. yooyu beneen affaire ndax boobu donc man li ma comprendre mooy dafa am verbe yoo xam ne ils sont réguliers. voilà am verbe yoo xam ne ñoom ils sont loolu. d'accord baax na ko ay akala. yooyu garaawul. waaw qaada jalasa yooyu dama naan jalastu jalasta jalasti jalastuma jalastum jalastunna jalasnaan. jalasnaan waaw. qaada qaadtu qaadta qaadti qaadtuma qaadtunna qaadtum qaadna sharibna sharibtu sharibta sharibtuma sharibti waa sharibtuma sharibtum sharibtunna sharibna mu jeex loolu kon boobu leer na côté boobu loolu mooy bu dee ñii présent actuel yi léegi mooy kon procédure bi kon nii la verbe bi du ma changer dara ci kanam li may changer rek mooy dernier bi mhm. sukkoon nga ciy def. sukkoon laa kii def. di yokk voilà d'accord donc léegi xaaral ma. voilà léegi man nga kii lool pour mu naaw. continuer nii dina baax. Hmm? <laughs>

sëñ bi bu nekkee antuma faaltuma voilà ñaari yi xam nga antuma dañ ne la day nekk duel féminin ak duel masculin waaw waaw changer waaw waaw moom moom moom moom amul problème antuma moo tax léeg-léeg ngay gis kenn du ko duñ leen bind deux fois léeg ndax dañ naan da ngay répéter antuma antuma antuma ndax deux lañu mhm. mais boo leen di conjuguer doo doo kii du du du du am différence. donc ceci est la conjugaison. du temps présent. baax na. baax léegi te moom moom c'est-à-dire conjugaison présent mooy fi'lu maadi moom dafa yomb. waaw bu dee kii moom waaw c'est pas c'est pas. léegi nag. waaw kon ñooñu mooy présent actuel yi. Mm-hmm. mu des mooy absent yi yi commencé ha. Mm-hmm. lettre ha. waaw. huwa. huwa. hiya. ak ñaari huma yi. donc ma def pour les pronoms personnels absents. Uh-huh. mu des ñaari huma yi tamit ñaari huma yi ak hum ak hunna waaw léegi ñooñu niñ leen di conjuguer mooy waaw pour huwa huwa mooy il sans moom moo gën a yomb ñëpp mhm. ñëpp moo ci gën a yomb ndax huwa moom laa doon wax sànk naan looloo tax infinitif réellement ci arab amul mooy nekkoon kon verbe bi ñu la ne lii mooy verbe infinitive bi moom ngay jël teg ko ci kanamu huwa kon da bii lu ñu am fa'ala waaw kon da jël verbe bi doo ci laal dara da ngay jël rek huwa teg ci kanam kon huwa fa'ala huwa fa'ala loolu moo tax ñu naan la réellement te arab con euh, moom conjugaison à chaque fois ngay yokk dara. mooy pronom personnel yi man nga leen a bañ a wax. man nga leen a bañ a wax te nit ñi dañuy xam ni ngay wax. mën nga ñëw rek ne waaw damay conjuguer verbe. fa'alti fa'ala. ma ne fa'altu fa'alta fa'alti fa'altuma fa'altuma fa'altum fa'altunna fa'alna fa'ala fa'al rek continuer. saa nga naan ana faal am waaw ah moo tax. Hmm. léegi imagineel ñu ne la kon man man nga dindi kii yi pronom personnel dinañ xam ne li ngay conjuguer kon huwa bu nekkee huwa la boo dindee huwa looy am fa'ala te mooy te mooy infini moom lañ la ne mooy infinitif. Hmm. lool moo tax inf liñ la ne bu dee huwa booy conjuguer. en vérité infinitif amul. voilà léegi kon li ñu ne mooy infinitif pour yombal moom ngay jël rek teg ko ci kanamu huwa ci après huwa. mooy doo ko changer verbe bu man di doon jalasa nga jël kon huwa jalasa faala huwa faala akala huwa akala shariba huwa shariba mu jeex moom doo ko laal da ngay ñëw rek dugal huwa ci kanam. te moom c'est un c'est c'est moom c'est c'est le moom c'est le c'est le pronom personnel absent te moom mooy. mooy moom lañu naan. moom mooy moom mooy masculin bi. voilà moom mooy bu nekkee bu nekkee bu nekkee bu nekkee moom mooy masculin. masculin singulier. voilà masculin singulier. huwa huwa kooku. waaw. mooy pour huwa. Ah. mu des hiya. léegi hiya moo ko huwa ñoo naroon a bokk sauf que comme que féminin la mooy il faut mu am lu leen cha lu leen différencier. Mhm. taa ngay dugal. Mhm. mais taa boobu cette fois-ci. Ah. Euh, du procédure bii ngay def. waaw. xoola fii fii dañu ne woon. juste devant le verbe. fii nii. kon huwa euh, mooy kon dañu am huwa waaw hiya waaw huma mm-hmm. nag il faut ñu bind leen deux fois mm-hmm. ndax day am différence mm-hmm. huma ak ak huma ak hum ak eh yaa ngi jàll de hunna <laughs> ak na waaw kon ñii waaw ñii ñooy absent yi ñii ñooy absent yi huwa hiya huma huma hum ak hunna voilà léegi xoola fii mhm. huwa kon dañ ne moom moom infinitif bi ngay jël moom moom day ñëw tegu voilà day ñëw rek moom moom doo ci changer dara loolu moom mooy bu doon devoiru dix bu ci nekk un point mooy da lay leer na doom zéro. waaw. <laughs> booy booy booy posé yi ci des waaw <laughs> waaw. léegi léegi nag hiya. mu des hiya ndax hiya ak huwa naroon nañu nekk benn mais comme que bokkuñu kii góor la kay jigéen il faut mu am lu leen différencier. Uh-huh. kon faa labi day labi doo ko loo ko laal mais da ngay yokk kii bi. mooy même bi ngay def mooy da xëcc kii bi fii. waaw def ko faral. ta ngay ta après nga def at fan lat. waaw léegi. kon hiya. waaw kon da def. waaleykum asalaam ah, wa rahmatullah. voilà léegi am. voilà. aca téyel téyel nii.

léegi kon at moom faa lat faa lat waaw ngay def mooy at ngay yokk pour hiya pour nga différencier ko ak huwa faa la la bi doo ko laal mooy ni mu meloon rek ngay at rek ngay yokk faa lat mm-hmm. léegi nag huma mm-hmm. kon nañ dindi lii dañuy delluwaat ci faa la bi ñu amoon mooy mooy origine waaw bu dee huma. waaw donc donc donc boo toppee exemple bi. bu mhm. bii ko dañ ci yokk euh, euh, at lañ ci yokk. Mhm. donc day nekk hiya. Mhm. hiya fa ra lat. hiya fa'alat d'accord sëñ bi baax na waaw hiya fa'alat léegi huma huma masculin mooy duel masculin ñaar lañu boobu dama naan li may yokk gis nga lii waaw xëcc bii waaw xëcc bii nii waaw moom faala moo gën a yomb moom faala huma faala d'accord donc pour léegi euh, mais mais moom bu ma koy bind damay fexe defaat nii tamit. parce que moom parce que moom bi euh, huma. Mhm. moom duo la mais bi duo masculin la. voilà waaw duo moom. moom huma faala. donc benn tan wi la ñuy hmm? dañ koy xëcc rek. waaw dañuy xëcc rek dañuy comme hu maa nga am. alif boobu di xëcc maa bi mhm. moom ngay jël nga def ko ci ci fin wu verbe bi nga am sa jala saa mhm. da ngay fexe la nekk ca fin ba xëcc ko rek mu jëm kaw pour mhm. huma day nekk exemple hmm. voilà mooy voilà moom nga am nii huma bi faala à chaque fois huma voilà mooy def nii quoi nii man de sëñ ko bindee voilà nii la mooy ah. ci kaw kii bi lay nekk laa léegi xoola pour kii huwa dañ ne woon huwa fa'ala waaw hiya ñu ne woon fa'a fa'alat waaw dañ ne woon huwa mhm. fa'ala mhm. léegi mu nekk duel bi mhm. mu nekk duel bi ñu yokk ci alif. waaw duel masculin. Mhm. duel masculin ñu yokk ci alif. waaw léegi duel féminin. waaw mooy huma ba huma image xoola fii. Mhm. dañ ne woon hiya. waaw non huma. Euh, huwa huwa. bii huwa faala lañ waxoon. waaw huwa faala lañ waxoon. hiya faalat. hiya faalat. <laughs> léegi. hiya. voilà ah. huma faala huma mooy ah. mooy duelu masculin voilà léegi duelu féminin féminin moom gis nga tabi nekkoon ci hiya hiya faalat comme que nag dañuy xëcc mooy kon lu ñuy xëcc alif buy xëcc lu ñu maas mhm. fatxa lay lay xëcc léegi rek nga fi yokk nga def ko fatxa faalataa faalataa huma faalataa ah. ndax féminin d'accord donc pour le duo féminin on ajoute au verbe on ajoute un euh, euh. la taa. waaw ta donc donc donc ata la ñuy yokk mais ata bu ñu xëcc ata. Euh, fa la. la bi mu ngi ci faala taa rek ngay yokk. taa mais taa bi dañ ko xëcc. waaw dañ koy xëcc te taa boobu. waaw xam nga affaire bi lenn la. mooy huma. huma. bu doon mooy ñaar ñi. bu dee kenn la dañ naan huwa. huwa mooy moom de il faala comme que deux lañ léegi nag ñu nekk deux. imaginez ñu ne Thierno ak Ibra. bi may njëkk a wax ma ne Thierno mooy nekku fi Thierno de moom faala def na faala Thierno mhm. léegi mu am Ibra Ibra mook Ibra mhm. ma ne Thierno mhm. wa Ibra faala mooy faala bële laa jël comme que léegi deux ah. ma yokk ci alif mu xëcc ko da koy xëcc nañ jël beneen cas boo xam ne jigéen lañ ñu ne bintu ak sukkay ma ne bintu faalat ndax nekku fi su koy bokk ànd ak moom ma ne bintu wa su wa kii mhm. coordination waaw ma ne mhm. pour faalat boobu gis nga at at bi jeexoon noonu ta mhm. moom laa jël def ko mascotte kasra au lieu sukkoon non ma naan kasra fatha au lieu sukkoon yokk ci alif ba ma yokkoon ci deux ñële ndax huma lañ wax huma huma mhm. ndax dangay xam ne huma bu féminin mhm. du dara lu dul duelu kenn gi mooy kenn la woon mhm. comme hiya ñu nekk deux lenn rek laa ci yokk mooy alif d'accord te bu ma yokkee alif comme que ñaari sukkoon du ñu daje ndax manuma ne at ba pare di ko xëcc ak alif waaw ndax alif li muy xëcc mooy lu ñu maas fatxa kon damay def loolu fatxa yokk ci lii. d'accord donc day nekk huma. donc donc en fait ça dire que. Mhm. lu tax mu nekk huma fii. Mhm. le fait que ñu xëcc ko loolu moo tax tamit verbe fii dañ koy. voilà ñu donc en fait lii day cest dire lii ak lii ñoom dañuy dañuy ci ils s'accordent. waaw ñoom ñaar dañuy accordé voilà loolu moo tax. léegi mhm. fii bu nekkee huma. te féminin la day nekk fa. la. taa. voilà faalata. faala ta mu ngoom kon huma faala ta faala ta mooy ñoom ñaar ñu ngay def ñoom ñaar ñu jigéen léegi mu des huma huma am nañ ko mu des hum ak hunna hum hum hum mooy il avec s hum bi hum mooy mooy mooy donc. Euh, mooy ñoom mooy. Euh, léegi boobu nag day changer da ak hunna ñoom lenn rek lenn daal moo xew ba léegi boo gisee liñ defoon ba léegi. waaw bi ñuy def présent actuel yi ak ñële mooy liy changer ca ginnaaw lay nekk. waaw ah. du nekk ci kanamu verbe bi. waaw ca fin wu verbe changement yi di amee loolu ñoo ko bokk ñoom ñëpp léegi sauf ko hum bu boobaa dama naan hum faalu mooy li may yokk waaw laay yokk waaw bii ndax comme que lu faala bi la boobu damma laa koy def bu ma ko defee damma damma li li koy xëcc waaw mooy wax mm-hmm. ma ne faalu mooy boo fàttale ko bi ñu naan luy xëcc kasra waaw yaa lay doon moom yaa lay doon luy xëcc damma luy xëcc fatxa alif la alif waaw luy moom waaw la waaw waaw boobu nag comme que faala faala bi mhm. euh, bu faala kii nii mhm. bu ma nee hum waaw fii nii lay def damma mhm. faa labi. waaw damma laa fay def. te dama koo war a xëcc. waaw dama koo war a xëcc léegi ki koy xëcc. waaw walay doon. waaw ma ne faa faalu faalu mais ma def fi alif damay yokk alif boo xam ne alif pluriel la. d'accord loolu nag après dinañ xool lan moo tax pourquoi rek defuñu faalu bàyyi waa bi rek garaawul. ndax dafa am verbe yoo xamante ne nii. Mhm. mooy ci verbe irrégulier yi ma doon wax. Mhm. yoo xam ne yoo xam ne. Mhm. boo koy conjuguer au présent. comme nga ne badaa verbe badaa. badaa mooy lu feeñ kii. loolu pas badaa ndax badaa dafa am badaa am. badaa badaa. kooku dama naan. badaa yabdu huwa yabdu alors que bu ma nee huwa yabdu daa boobu waa rek laa ci yokk moo koy xëcc léegi imaginer bu ma nee hum yabduuna wala ma am lam du dafa am yoo xam ne euh, bu ma ci deful loolu. dañoo irrégulier c'est que alif bi alif bi alifu pluriel la. non d'accord donc alif bi. alif c'est un alif buy indiquer pluriel. voilà d'accord pour mu simple. voilà d'accord jàpp naa ko léegi après incha allah xam naa ne ci kanam. voilà nañ ñëw ci dëgg dëgg. waaw incha allah alif bi nekk. donc léegi bu ma bu ñu bu ñu delluwaatee donc bu nekkee euh, ñu ngi woon ci. Mhm. ñu ngi woon ci. Euh, hum voilà ci hum la ñu waaw hum mooy kii moom wa mooy laba labi fa a la la boobee moom ngay def damma waaw ngay def ci kaw xëcc ko waa comme que damm wa moo koy xëcc nga ne faalu après nag nga yokk ci alif bi nga xam ne mooy alif bi nekk day nekk ci kanamu waa bi après waa bi lay ñëw ndax day marque du pluriel la d'accord donc moom bu nekkee masculin pluriel day nekk hum léegi donc boo ko conjugué hum fa'alu waaw hum fa'alu waaw waaw ngay def waaw def alif pluriel voilà marque pluriel fa'alu mu wow noonu la léegi mu desañu benn muy hunna muy hunna na moom mooy. Euh, L avec S waaw le le le féminin pluriel. voilà féminin pluriel. waaw L avec S boobu da nga naan hunna faalna. sëñ bi nga ne. léegi boo seetloo lool. Euh, xam nga sànq. waaw xam nga sànq. di nax nu faal naa la ñu wax lool moo tax. di def ko di def kii baax nu mu tudd fu xëcc. fu ñu war a xëcc nga xëcc ko fu ñu war a xëcc nga bañ fa xëcc. ndax xoola boo nee boo nee kii. waaw. hunna. waaw faal na. Mhm. ba pare nahnu di lan faal naa lan moo leen différence yi mooy xëcc bi rek faal nahnu faal naa mooy da nga xaw a da nga insister ci nabi mhm. xëcc ko alors que bu dee na faal na mooy nabi day bref. lool rek mooy seen différence. loolu moo tax imaginer nga juum nga ne ndax nu faal naa bu dee waa ji oral ngay def comme examen oral yi ñenn ñi ñuy ñëw ñu ne la conjuguer ma bu tel ndax nu nga ne ndax nu faal na moom danaan kii da danaan la waa baax na jàllal nga foog ne kii ndeket zéro la la may ndax faal na lool nax nu la non hun na mooy loolu na faal na. Ah. d'accord kon na la moom. d'accord donc hunna faal na faal na mu jeex d'accord léegi nag léegi waaw mooy gis nga boo bu dee lii jàpp nga ko lii nii waaw mooy ne léegi verbe bu ñu la joxati danga koy mën a conjuguer bu dee bokkul ak ci verbe yi ma waxoon sànq waaw hunna ay maala maala naama yooyu waxuñu ko mais ay jalasa qaraa akala euh, faal naa moom dañ koy xëcc kon Euh, kan hunna faal na na faal na boo nee faal naa rek yaa ngi ci nax nahnu d'accord nahnu mooy faal naa waaw hunna bii nag faal na faal na kon nii la voilà faal na mu ngoog faal na léegi loolu mooy may lan mooy boo ko xase lii moo tax ñun bañ doon jàng dañ doon def mooy dañ doon dañ doon jël comme faala bi dañ doon jël mokkal ko bu ko defee leneen lépp léegi day ñëw mooy boo xasee man faala yeneen verbe yi mel ni moom it boo ne ana faaltu anta faalta anti faalti antuma faaltuma antuma faaltuma antum faaltum antunna faaltunna booy garaawul nahnu faalnaa nga ne huwa faala moom it kii huwa faala hiya faalat hiya fa'alat huma fa'ala huma féminin bi fa'alata hum fa'alu hunna fa'alna boo xasee man lool ma ne la léegi kon léegi jalasa mooy toog na conjugué dama naan ana jalastu comme jële anta jalasta anti jalasti antuma jalas tuma tuma antuma jalas tuma antum jalas tum mooy li mu jeexe noonu. moom rek ngay jëlaat. an tum tum boobu nga dégg. jalas tum am tum na. jalas tuna. jalas tuna. jalas tuna. huwa nga ne jala sa. moom du changé mooy li ñu ne infinitif. waaw hiya jala. Eh, hiya après nga ne eh, xar. at ngay yokk. waaw donc hiya. Eh, jalasat jalasat. hiya jalasat. huma. huma jala jala saa jala saa huma beneen bi féminin huma jala euh, jala taa jala jala sa taa voilà jala sa taa jala sa taa léegi hum hum nga ne ja a lu ja la ja ja ja jala sa la waaw jala sa jala jala suu. voilà jala suu. jala suu. jala suu. waaw suu jala suu la oh, waaw jala suu. après hunna nga ne jala suna. jalas. jalas jalas na jalas na. jalas na jalas na waaw comme faal donc donc donc doo wax da ngay da ngay wax na jalas na donc kii bi da nga koy dindi mooy sukkoon da ngay def jalas d'accord nga yokk na donc bu nekkee hum day nekk Jalasu Jalasu Jalasu. voilà mooy. parce que man dama man dama parce que mm-hmm. Jalasa la. Mm-hmm. maa ngi ne waaw damay yokk damay yokk waaw bu ma yokkee dara dama damay changer forme bi te xamuma dama bëggoon yokk taa ma ne du ma yokk taa. Ah, doo yokk taa. du ma yokk taa Jalasu Jalastu ngay donc day nekk Jalasu. te waaw Jalasu. léegi mooy lii bokk kii mooy loolu verbe yëpp da nga leen di yenn yi mel noonu yëpp da nga leen di mën a conjuguer. akala day ñëw. Mm-hmm. a day ñëw. ay yooyu yëpp. nadara day ñëw nadartu mooy gis naa walla yooyu yëpp day ñëw léegi euh, léegi nag ñu ñëw nag kon ci téere bi nan la ko defee moom d'accord euh, lii moom baax na moom non c'est gis naa ne nag nag vraiment compliqué wul principe ah, fonctionnement rek la boo xasee ba ko comprendre après après alhamdulilah kii léegi mhm. tableau bi waaw je sais que tableau bi tableau bi <laughs> ni mu ko defaree la. da nga koy lire horizontalement verticalement lépp la ci def. léegi pour muy lii nañ ko lire horizontalement. horizontalement. kon mooy. huwa boo gisee. waaw mooy ne lii nii. Ah. lii buñ ko xool. lii buñ mhm. ah, ko xool léegi ñun ñu ngi ci conjugaison bi nañu jël pronom personnel bi ak niñ ak lii conjugaison ak verbe bi. kon huwa. boo gisee lii nii yëpp ay pronom personnel la waaw lii moom la lii moom la. léegi kon ñu jël. waaw huwa. Mhm. huwa lu mu wax lii la leen def. huwa faala. mooy li ñu ñëwoon du changer. du changer mooy infinitif bi ngay dóoraat. waaw hiya. mu ne faalat. faalat. mooy li wax mooy boobu at nga ci yokk. voilà at léegi continuer huma. huma. mu ne faala. voilà. bi ci tegu. huma. Mhm. mu ne faal faa. Euh, faxalataa faxalataa faxalataa mu ne huma faxalataa uh-huh. hum uh-huh. mu ne faxalu uh-huh. huna hunna euh, non hunna voilà muy faxal na voilà faxal na faxal na loolu lii mu def nii gis nga ci kanam waaw dafa def alxaibu ak alxaiba alxaibu mooy ñi nga xam ne ab absent yi nga xam ne kenn la alxaibu alxaibu alxaiba kon mooy ñi ñu gis nii yëpp ay ay ñi fi newul la mooy yi newoon ñoom lettre ha lay commencer ñoo nekk mm-hmm. nii mm-hmm. horizontalement boo commencé huwa ba fa muy jeexe ñooñ ñëpp mooy nekkuñu fi waaw d'accord te ñoom ay singulier lañu ñii ñaar ñii ñooy singulier mm-hmm. ñii ñooy duel boo ñëwee fii fii fii la def singulier al mufrad al musanna al musanna al jamoo al jamoo mooy pluriel pluriel léegi kon loolu mooy conjugaison bi mhm. mooy ñi nga xam ne nekkuñu fi mhm. boobu sax moo ñoom ñoo gën difficile en mhm. fait que ñi fi nekk ndax ñi fi nekk boo ne anta ta boobu ngay des ci faal ta faal anti faal ti moom da ngay jëlaat yooyu rek di ci dugalaat ndax moom la def en rouge boo xoolee. Mhm. mooy tableau bi après li nga lire noonu. Ah. dellu li ci topp. Mhm. li ci topp xoola mhm. fii. Anta lu mu def. Anta. Faalat la def. Faal. ah. Faal Faalta. voilà. muy anti. mu def ko Faalti. voilà boo gisee mu def ko en rouge pour wan la ne da ngay loolu da yokk waaw mu ne antuma. Faaltuma. antuma. Mhm. faaltuma. Mm, ñoom ñaar boo seetloo. ñoom ñoom duñu mas a changer. bu dee bu dee affaire bi liñ leen di conjuguer passé la verbe bi au passé nga koy conjuguer antuma antuma yi ñoom duñu changer. Mhm. d'accord moo tax léeg-léeg di nga gis ñoo xam ne duñu def deux yëpp comme que dañ naan non du ñu changer nañ def benn bi pour gagner du temps. Mhm. mais ñaar lañu. antuma c'est vrai que duñu changer fa'altuma fa'altuma buñ la ko waxee noonu rek yow sax man ngaa bañ a xam est-ce que ñii ay ñaari góor lañ wala ñaari jigéen lañu. Mhm. buñ leen citewul ay tur nga xam ni Aïcha waa lool moom turu jigéen la mais buñ la nee Aïcha ak Roqaya faal fa ñoon yéen ñaar ñii faaltuma xanaa yow nga mooy danga fay nekk. Mhm. di nga xam lan la mais ñoom duñu changer daal. Mhm. léegi bi ci tegu an tum. an tum. waaw antum mhm. faxaltum mhm. bi ci tegu après mu ne antunna mhm. faxaltunna voilà waaw mu ngoog waaw léegi mu des kiy wax almutakallim mooy bi ci suuf anaa ak nahnu léegi mu ne anaa ana faxaltu nu man di demee moom dugalal tu ak verbe buñ la mën a jox au passé faxaltu foo gisee tu mooy ne kooku mooy kiy wax waaw ah, boobu moom jël naa ko. ana faaltu nahnu faal naa. Mhm. mu ne nahnu faal naa. loolu li tax mu def ko deux. waaw xam nga tableau bi dafa def. boo ko jëlee verticalement. dafa def mufrad. mufrad al mooy singulier. singulier. ana la def. musanna mooy duel. nahnu comme que nahnu mooy ñun. mooy man nañoo nekk ñun ñaar rek on peut être deux mais nous wax. waaw comme mën nekk nous. alors que man nañoo nekk ñun waa monde bi yëpp. voilà comme que maa ngi ci biir ñu ne nax nu man nañu nekk maa rek nax nu loolu moo tax mu def nax nu nax nu indiwaat ko ndax mooy dafay yor euh, day day day signifier deux personnes. Mhm. comme bu dee deux ngeen man nga ne nax nu bu dee tamit ëpp ngeen deux man nga ne nax nu. d'accord kon nax nu faal naa. tableau léegi moom euh, léegi tableau bi loolu la. Mhm. léegi léegi sëñ bi lu mu bind fii fii. ah ñi nekk fii. waaw dafa def alxaayibu. Mhm. alxaayibu mooy. ki fi newul. l'absent l'absent. tou mooy ki fi newul tey jigéen. alxaayibu mooy ki fi newul tey góor. l'absent et l'absente. et mooy ki may waxal. mooy pas man miy wax. mais ki may waxal mooy interlocu sama interlocuteur. al mais góor la. mu dee jigéen ndax marque féminin en général ci arabe. loolu tamit mën nga ko jàpp mooy en général tala. tala tala waaw. mais à chaque fois mais. mais la plupart du temps. la plupart exception. voilà général bi mooy tala. tala marque marque féminin la mooy boo gisee rek man nga jàpp ne. ta marbuuta waa taa ndax dafa am ñaari taa taa boo xam ne dafa ubbeeku. Mhm. taa maftuuxa lañ koy wax. Mhm, ak taa marbuuta mooy bu tëju. te boobu nañ benn buñ ko. voilà masoon nañ ko wax il est toujours à la fin. yooyu léegi euh, al muxaatabatu mooy ki may waxal muy jigéen. muxaatabatu. léegi al mutakallimu nag mooy kiy wax man miy wax mooy man moo tax mu def ci la defee ana nahnu ak kële. Mhm. al muxaatabu. ki may waxal te muy góor mu def anta mhm. al mu def anti al mhm. ghaibu mhm. mu def huwa al ghaibatu mu def hiya waaw donc ce qui fait tableau bi yow mën nga ko lire waaw euh, mufrad musanna jamoo mën nga ko lire tamit ci côté bii nii ah, al ghaibu al ghaibatu al ak al muxaatabatu léegi waaw kon yi waaw mooy lii mooy conjugaison wu verbe au passé bu simple. d'accord c'est que alhamdulilah ba def nga différence bi léegi tableau bi leer na sama bët. leer na voilà alhamdulilah. léegi nag loolu ni ñuy def ban kii moo jëm. ñu continuer. waaw ñu continuer <laughs> waaw euh, léegi. waaw bala ma ko fàtte mooy après. waaw. bala ñu kii dama lay jox benn exercice pour bii di ñëw. ah alhamdulilah. mooy dama lay jox du ma la jox lu bari ndax bu baree léeg-léeg day ak tamit yitte yi fii. moom bariwul mooy. léegi bala ma ko fàtte. mooy ah, e, e, exercice. exercice pour mooy pour bii di ñëw pour conjuguer. conjuguer. mooy verbe. dama lay jox verbe ah. kii rek. donc conjugué ah. waaw conjuguer le verbe akala. le verbe akala. ak shariba. ak shariba. akala mooy lekk na shariba mooy naan na sha mooy. donc conjuguer les akala ak shariba waaw. akala ak shariba akala ak ah, ah. bu dee kii bi daa xaw ah, waaw parce que parce que parce que ra un bi moom du kii waaw nu ma ko nu ma ko waaw nu ma ko nu ma nu ma ko bindee la. du taqaloog baa bi ndax bokkoon na ci lettre yi ñëwoon. waaw waaw ñoom duñu taqaloog. gis gisoon nañ ko ci cours bële waaw. léegi akala ak ba léegi yooyu ngeen mooy da ngay jël ana ak ñooñu. waaw donc euh, conjuguer les verbes akala et shariba. voilà au, au présent au au au pace et et au passé rek ndax présent defaguñu ko al présent mooy al mudari. fii ñu ngi ci al fi'lul maadi. al fi'lul maadi le bu passé. le verbe passé. léegi yooyu baax na. ah sëñ bi euh, nga ne verbe passé la ñu gis. waaw. donc ça veut dire que man du kon kon kon man kon kon man du def kon anta anti yooyu du ma ko def. non loolu nag naa la doon wax sànq ne mën na juumloo mooy bu ma defee présent. waaw ah. waxuma présent wu temps. présent wu ñi fi nekk la. mooy mu nga doon wax ne présent actuel. waaw présent actuel. pas ma temps bi nekkuñ ci présent wu temps comme bu ma ñëwee comme professeur bu ñëw comme rek temps temps classe temps booy primaire euh, non ne bu ñu prof bi ñëwee dugg maître bi. gars yi suba gi muy li muy cité muy muy nommé muy kii di tudd tur yi ndax di gars yi ñëw nañ liste présent monsieur tel ab présent jékki-jékki ñu ne la absent présent boobu laay wax mooy mu ngi fi pas présent wu temps bi loolu moo taxoon ma ne la moo tax man na juumloo ndax waxuñu présent wu temps mais mooy waa ji mu ngi fi mm-hmm. moom lañ doon wax ne bu ñu naan présent ay antaak ñooñu mooy ñoom ñu ngi fi mais ñu nekk fi mën naa conjuguer xam nga yaa ngi fi li nga def ci suba mën naa ko conjuguer au passé waaw waaw bu ma nee tey liggéeyi woon nga xam nga lu léegi waaw pourtant yaa ngi fi mais li ma conjugué au passé la. d'accord donc en fait fi'lul mm-hmm. ci moom la ñu nekk nii. donc ça veut dire que man. akala mm-hmm. euh, ak shariba. Mm-hmm. dama dama ñoom ñaar ñëpp laa koy dama koy def ci ci huu yi. dama koy def tamit ci aay yi yëpp yëpp laa koy def yëpp. d'accord mooy bu ñu mooy ana anta antu antuma antuma antum antunna huya huwa hunna ndax ñooñu ñëpp ngay conjugué. d'accord. ñoom ñëpp ngay conjuguer mu jeex. d'accord sauf que au pré au passé la moom lañ gis mooy nekkoon kon liy changer lépp bu dee am na luy changer ca fin ba la. Hmm. nekk mu ci kanam. d'accord léegi baax na. waaw sëñ bi léegi mu des kon. ñu jeexal lii. voilà am na am na lu mu def ci suuf maa law nu hu li mu def entre parenthèses. maa law nu hu maa lawnuhu ahmaru damaa'iru muttasilatun wa hiya faa'ilun mu ne maa lawnuhu li nga xamante ne ni couleur bi ahmaru dafa rouge mhm. boo seetloo tableau bi am na am ay am am am lu mu bind en rouge comme dañ doon def mu ngoog mu ne damaa'iru muttasila mhm. damaa'iru damaa'iru muttasilatun mhm. ay damir euh, ci arab dëgg-dëgg day mën na tekki day tekki am na day tekki conscience mais damir day tekki loo xam ne comme loo xamante ni comme bu ma nee damirun muttasilun ak damirun munfasil euh, fii nii dane yi nga xam ne en rouge la damir lañ ay affaire la ñuy yokk ay pronom lay doon nag mm-hmm. comme tout mën na nekk comme huwa huwa ñu dindi ko ci akala comme huwa akala ma dindi huwa bi ne akala rek loolu damir la mais damir la boo xamante ne ni waa kii wa damir léegi mhm. damirul muttasil mhm. mooy tabi tibi mhm. ak tubi ñoom muttasil mooy lu ñu yokk mu lu lu kolewu hmm, dafa am ñaari façon damir yoo xam ne day kolewu ak verbe bi am yoo xam ne duñu kolewu comme huwa huwa kolewul ak verbe bi d'accord dama naan kooku damirun munfasilun hmm. mooy damir la boo xam ne dafa dékolewu donc c'est un rajout qui s'accole au verbe voilà et un rajout qui ne s'accole pas au verbe mu ngoog léegi mm-hmm. euh, mu am dane damir fii nii da mhm. ad damairu muttasila dane yi yi nekk en rouge ay damir lañ yoo xam ne mhm. muttasila dañ leen ak dafa kolewu mhm. comme faal ta ta bi dafa taqaloog la bi dafa taq dafa taqaloog ak verbe bi faal ta waaw mu ne nag yooyu faa'il lañu faa'il mooy ay sujet lañu mooy boo leen dindi woon rek ma ne faaltu bu ma koy conjuguer bu ma koy analyser dama naan faal. verbe la. waaw tout bi mooy con mooy. mooy kii bi mooy mooy sujet bu ta. xam naa ne ki may waxal fii la nekk. voilà te la. voilà góor la ta boobu mooy sujet bi. mooy sujet bi bu mu ne faal ti. xam naa ne ki ki koy wax. mu ngi fi te euh, jigéen la jigéen la te moom mooy ta ti boobu. ti boobu mooy sujet bi. mooy sujet bi mooy moo tax man nga dindi man nga bañ a wax. yii loolu nga doon wax saa nga ne mun nga mun nga bañ a wax sax. Euh, pro pro pronom bi mun ko bañ a wax. boo ko waxul it du ci dara. du ci dara. mais dangay xam ne tayoo yu noonu mooy sujet bi. Mm-hmm. mooy comme tuma ak tunna bi. Mm-hmm. naabeeg waa bi. waaw mm-hmm. ak faal na. mooy wa boobu mooy sujet bi. ndax wawu pluriel la. d'accord. léegi loolu la ne li nekk en rouge. ay damirun muttasila la. wa hiya fa'il. léegi am waawul fa'il. mooy forme sujet yi am sujet en tant que ki nga xam ne mooy def action bi hmm, donc d'accord mooy kiy def action bi mhm. léegi mu ne soit mu nekk ismun zahirun donc trois il existe trois sortes de sujets waaw trois la ko def mooy mooy forme yi voilà hmm. ismun zahirun mooy tur boo xam ne dafa feeñ moom la ñuy wax après nañ ko gis nañ ko wax ismu alam waaw euh, mooy bu ma nee comme bu ma nee muhammadul d'accord bu ma nee ibrahima waaw bu ma nee yuusufu waaw wala ma ne Jean wala Henriette wala Elisabeth ñooñu ay ismun zahirun la mooy tur la yoo xam dafa feeñ. waaw waaw mooy. sëñ bi Cheikh tur yi wax nag tur ay turu yàgg la daal. ah waa yi daa mel tudd waa Henriette de. ay ay waaw tur yooyu moom. waaw yooyu moom bareetul ci nasaraan yi. <laughs> waaw léegi moom tur yi moom tur yi moom amatul. ñoom sax bi ñoom moom. ah, ah, ah, ah moom mooy ay Jessica ak. ah waaw kon moom Jessica boobu. waaw ak xeet boobu daal. Hmm. léegi kon. waaw dafa am tur yoo xam ne day feeñ. mooy bu ma nee Moodu ñëw na par exemple mooy Moodu laa wax waxuma keneen mooy Moodu dafa leer. waaw. waaw Ibra Ndiaye ñëw na mooy Ibra Ndiaye laa wax dafa leer Ibra dafa leer waaw mooy ci biir verbe bi wiir ko kii bi phrase bi mhm. noo bi dafa leer mooy dama koo cité ba mu leer waaw bu ma nee jaa ah ñëw na Moussa Moussa dafa leer mooy Moussa cité naa ko mooy dama tudd tur bi d'accord donc sujet bi c'est un sujet apparent apparent voilà mooy sujet apparent lool la mooy ismun zaahirun waaw ismun zaahir damir mooy comme miñ gisoon léegi saafaru mu def exemple saafar saafar wu mooy tukki nañu lan moo lay yëgal ne hum euh, ñi plurielu pluriel bi ana mooy kii boog bi mooy kan mooy waa bi mm-hmm. ndax waa bi mooy mark pluriel bi mm-hmm. d'accord kooku sujet la mais sujet bi dafa nëbbu mm-hmm. mooy sujet bi mu ngi fi sax bii feeñ na bokk. ba mhm. dama juum bii feeñ na ndax wabi la. Mhm. mais sujet apparent caché à la fin du verbe. voilà ndax damir yi dafa am damir lu ñu naan damirun muttasil. waaw damirun munfasil. ak damir yoo xam ne mustatir. boobu laa fa boobu laa waxul damirun mustatir. mooy lu nëbbatu. waaw mooy moom la def. ah def na ko mooy dernier bi. waaw damirun mustatir. waaw donc après moom fii tableau bi lii rek la wala après lii def ci bokk wala lii di nga ci ñëw parce que fii. waaw waaw ah, waaw waaw waaw waaw waaw taxawal. waaw voilà da léegi ndax mooy li waaw waaw si si si si si dama ko doon ndax gisuma ko woon. waaw ismun zahirun. waaw mooy. un sujet apparent sujet apparent. waaw mu ne par exemple saafara rachidun. saafara tukki na kan moo tukki mu ne rachidun rachid rachid xam leer na la wax la wax leer na mooy gis nga ne rachid la tudd mhm. léegi saafara rachidun mhm. loolu benn la mhm. mu ne la rachidun deux points fa'ilun mooy sujet bi ndax da nga koo gis dafa leer moom la def ca la ca topp fële ca fin ba rachidun deux points fa'ilun mooy le fa'il lii mooy mu lii mu ngi dugg ak yow. ci loo xam ne mooy bu ñuy analyser verbe yi. phrase d'accord léegi boo xamee lii. mooy léegi bu ma nee la léegi analyser ma bu ma la joxee benn phrase ne analyser ma yow même boo xamagul verbe man nga ne sujet mooy fa'il bu ma nee kon ñii. ñii mooy kon fa'il. waaw leer na. léegi damir. Mm-hmm. damir mu ne saafaru wu mooy tukki nañu tukki nañu mu ne waa bi gis nga waa bi mu def entre kii waaw bu ma xoolee ci sama tableau bi voilà mooy comme faalu waaw hum la sauf que bii en fait voilà euh, euh, kii la pluriel la. mooy kii masculin pluriel la. voilà masculin pluriel moo kii benn lañ. mooy li ma la waxoon ne man nga dindi pronom personnel bi. moom la dindi. defu ci hum. dafa def saafaru. léegi waaw boobu gis nga waa bi def na le. Mhm. mu ne la. fa'ilun. Mhm. sujet la damirun. damirun mais damir la. damir mais bii dafa feeñ. mooy da nga koy gis nii. d'accord koy gis d'accord. mooy bii dañ naan dañ koy tuddee damirun zahira damir boo feeñ. waaw waaw parce que parce que man loolu laa bind dama ne dama bind sujet apparent. mooy ismu ismu zahir. voilà après ma bind damir damir damiru. wala wala damir. Uh-huh. Euh, moom mooy sujet apparent caché à la fin du ko sujet. apparent. voilà ndax kii li ko ut li ko euh, différencier kële. wala wala sujet apparent. sujet apparent mooy day leer mooy pronom. nii la lu mu tudd pronom lay doon. mooy nit non non nan la tuddati non prénom. d'accord prénom lay doon. d'accord mooy prénom mooy li waa ji di tudd. waaw comme buñ nee Youssouf. waaw loolu prénom la. loolu mooy sujet apparent. waaw léegi damir nag mooy comme bu ma nee bu ma nee moom de. waaw moom de ñëwoon na moom de boobu mooy tudduma tur. Hmm. loolu mooy damir. moom de xam nga bokkul ak ma ne yu yuusufa de mhm. bokkul ak ma ne moom de mhm. moom de mooy waxuma la kan la ah. mais di nga xam ne daal de toute façon am na kooku koy gis te la mhm. loolu lañ naan damir alors que ma ne fa de loolu nag mooy sujet apparent d'accord ndax dama tudd tur bi prénom bi dafa leer alors que kii tudduma kenn am na am na am na toujours voilà am na toujours loolu mooy damir. donc en mun naa wax sujet caché à la fin du verbe. voilà. sujet loolu moo apparent caché à la fin du verbe. ndax apparent moom mooy il faut mu nekk prénom. d'accord kon léegi bàyyi ma dindi apparent bi mu nekk sujet. kese voilà caché léegi mu des. léegi damirun mustatir. damirun mustatir. mustatir mu ngi jóge ci lu satara lu nëbbu. lu ñoom dañ ko li wolof naan suturaal. le sujet caché. voilà kii sujet caché la. waaw moo ngi mu def saafara. waaw mooy voyagé na tukki na waaw mu ne sujet bi mooy lan mooy huwa damirun mustatirun fa'ilun huwa de damirun damir la boo xam ne mustatirun dafa nëbbatu fa'ilun mais mooy sujet bi mooy ndax saafara rek la bind moom laa la ne woon moo tax en arabe infinitif dëggintaan amul ndax boo ma joxee verbe bi ne ma lii mooy infinitif bi man comprendre xam naa kan moo def sujet bi mooy huwa waaw la te kenn la waaw kooku nga am fii mooy huwa moo tax mu ne la huwa waaw moom mooy damir bi mustatirun dafa nëbbatu fa'ilun te fa'il la d'accord kon gis nañu lan damir boo xam ne dafa feeñ feeñ sujet apparent non ismun zaahirun mooy sujet apparent mooy sujet après ñu gis damirun mooy sujet caché à la fin du verbe voilà après ñu gis euh, euh, moom du caché ndax day feeñ waaw ndax waa bi la waa bi mooy mooy mooy sujet waaw mais mais dama ne sujet ba léegi parce que bugguma ko la bugguma ko bugguma ko boole ak euh, ismun za et et ismun bi. non cachet bi cachet bi moo moo baaxul. d'accord ndax cachet mooy ki ki mujj mooy mustatir. sujet apparent. ndax mooy léegi est def parce que dama la ne woon ma ne dama defoon sànq. sujet apparent caché à la fin du verbe. sujet nga ne ma baaxul. sujet apparent. waaw ma dindi apparent bi def sujet caché à la ba léegi baaxul waaw baaxul ndax. kon man maa si dégluwul woon bu baax ndax caché ndax boo nee caché da nga amaat kii damiru mustatir mooy mooy moom mooy caché. waaw léegi mooy day feeñ ndax sujet apparent sujet apparent à la fin du verbe je pense que ma dindi cachet bi moo gën dafa am sujet apparent simple sujet apparent caché ouais. à la fin du verbe ak sujet caché tout court. waaw yow yaay xool ni ñu koy comprendre. man man ndax damay ragal nga jaa boo ko jaawalewul ndax tamit lenn la mooy. déedéet sëñ bi man bu ma bindee sujet caché waaw man bu ma bindee bu ma bindee sujet caché à la fin du verbe xam naa. xam nga la la kon baax na baax na ko. waaw ndax loolu l'essentiel mooy ñu jàpp yi. mooy man ma waaye man man tamit bu ma koy bu ma koy. kiyaat ma comprendre ko. ndax yii kon ñun gisaguñ gisuñu tey. waaw gis nañ ko sax mais moom tuuti de wu kon jarul ñu ko mooy damirun muttasil gis nañ ko. waaw damirun munfasil boobu. waaw mooy huwa rek. mooy ñii nga xam ne ay damir lañ mais duñu fi nekk. Mhm. mooy duñu taq dañuy. Mhm. dañuy décoller wu ak. waaye dañuy décoller waaw. mooy ñoom duñu taqaloo. waaw damirun muttasil mooy taqaloo. Mhm. am damirun mustatir. yi nga xam ne dañu nëbbatu moom lañ gis comme saafara. waaw damiru sujet bi mooy huwa. voilà mais. moo tax loolu loolu conjugaison boobu duñ ci duggagul ndax par exemple bu ma ko doon conjuguer en arabe saafara. dama naan saafara fi'lu maadin mhm. mooy mhm. verbe passé la mabniyun loolu ñëw guñ alal fatha mooy fatha lañ commencé mhm. ma ne fa'iluhu mooy son sujet damirun mooy damir bi mustatirun taqdiruhu huwa mooy li liñ koy nattale mooy huwa damirun mustatirun taqdiruhu huwa mais loolu dafa compliquer léegi fàtte loolu pour wax la rek ne ñoom noonu lañ koy conjuguer d'accord mais instant yi boo ko xamee li ñu soxla rek mooy damiru mustatir mooy doo ko gis mooy sujet bi da ko dul gis mhm. xam nga lii boo mooy saafara dañu jël rek verbe bi saafara tukki na akala lekk na sa toog na ana sujet bi xaw ma gisuma ko fi mais par contre bu nekkee dafa nekk ci phrase dinañ xam ba temps lay wax ala kulli haal dinañ ko xam euh, comme comme comme verbe bi waaw saafara waa saafara moom même bu newul ci phrase yow xam nga ko mooy passé la passé la déjà ndax mooy huwa saafara moom lañ waxoon infinitif voilà infinitif d'accord passé lay nekk waaw sachant que huwa moom bu ñëwee du du changer dara donc bu nekkee saafara damay xam ne ni moom. Mhm. il parle. voilà d'un pronom passé. mu ngoog mooy waa ji verbe bi passé lañ ko conjugué de toute façon léegi nag sujet bi mooy huwa. huwa saafara. huwa jarasa. huwa akala. d'accord huwa d'accord. saada ainsi de suite. le sujet est caché mais xam nañ xam mais xam nañ xam nañ. voilà moo tax ñu naan la taqdiruhu dañ liñ koy nattali. mooy huwa. waaw baax na. ismun da ismuhu dañ naan fa fa'iluhu son sujet. damirun damir la. Mhm. mustatirun bu nëbbu. taqdiruhu liñ koy nattale huwa mooy huwa mooy huwa mooy sujet bi loolu rek la lim la bëgg a wax mooy. sujet bi gisuma ko waaye huwa la.